ñu ngi woon ba léegi ci lettre yi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam daldi woon yónni ki nga xamante ne doon yónnee ñi nga xam ne ñooy buur yi jamono joo jële ak njiit yi jataay bii ñu weesu gisoon nañu lettre bi nga xam ne moom la yónni woon al Muqawqis nekkoon azimul iskandariya muy al muqawqis nekkoon buuru fi nga xam ne mooy al iskandariya di Alexandrie Alexandrie bu Égypte turam moom moo doon Jurayj ibn Mina al Qibtiyu noonu la tuddoon mooy Jurayj ibn Mina al-Qibti moom gisoon nañ ne kim ko yónni woon joxoon ko lettre bi moo doon Seydina Xaatib ibn Abi Baltaata radiyallahu taala anhu wa ardaa gis nañ bi mu demee waxtaan moom fa am ak ki nga xam ne mooy Jurayj ibn Mina loo doonoon tur bi moom nag ñu koy dàkkantale mooy titre bi mooy Muqawqis lam fa jokkalanteeg moom ci kàddu ak li nga xamante ne noonu la Jurayj ji wax ak liñ ko tontu waaye gis nañ ne mujjul tuub moom li mu def dafa jël kado la jël daldi koy jox jox ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jox la ko jox na ko mel ni baax la jox ko tamit li nga xamante ne ni mooy aw fas jox ko ay yére am na ñu ne lu toll ci vingt yére am na sax yenn riwaay yoo xam ne dañu ne ci yére yooyu mu jox yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tissu yooyu benn ci yooyu lañu ko Euh, bi mu génnee àddina moom alayhi salaatu wasalaam ci lañu ko sànge waaye loolu noonu wérul riwaaye boobu riwaaye boobu noonu wérul ndax li wér mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ñu ko sànge yemaniya la loolu mooy bu doon tey naan perkaal bi ñu ko kiiwee yaman la jóge mais pas alex pas fële nga xam ne mooy Alexandrie moo tax wax jooj ne yére yooyu mu joxoon kado aleyhi salaatu wassalaam moom Jurayj ibn Mina di al-Muqawqis ci yooyu lañu ko sànge benn ci yooyu bi mu génnee àddina loolu wérul ah gisoon nañ ne mayoon na ko ay jaam ñetti jaam yoo xam ne ki ci gën a siiw mooy as-Sayyidatu Maariya al-Qibtiyya ak koo xam ne nee nañ mbokkam la di Siiriin mu mayoon ko ki nga xam ne mooy Hassan ibn Thabit radiyallahu taala anhu wa ardaa waaye waxoon na am na yeneen riwaay yoo xam ne nee nañ may na ko tamit lu mel ni peñe may na ko tamit loo xam ne fu ñuy flacon boo xam ne gëtt ci nekk ak li nga xam ne mooy asalan lem yooyu yépp moom Jurayj ibn Mina di al-Muqawqis moom la jox ki nga xamante ne mooy Xaatib ibn Abi Baltaata radiyallahu ngir mu jox ko aleyhi salaatu wassalaam waaye mu jultu mu jultu moom mi nga xam ne mooy Muqawqis kon ginaaw bi nga xamante ne nii ci lañu gis ginaaw Kisra ibn Hurmuz ak lettre bi nga xam ne moom la yónnee ki nga xam ne mooy Hiraqlu li azimur Rum gis tamit lettre bi nga xam ne moom la yónni an-Najaashi wa huwa wa laysa bin-Najaashi alladhi salla alayhi kama qaala sayyiduna Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu 'inda sahihi imaami Muslim Abil Husayn radiyallahu ta'ala 'anil jamii' ak bi nga xam ne moom lañu mujjee gis muy lettre bi nga xam ne moom la yónni Jurayj ibn Mina di am Muqawqis ne woon ki nga xam ne mooy saaxibul Iskandariya jiite woon fi nga xam ne mooy Alexandrie te inchaa allahu taala ñu war a ci nga xam ne mooy lettre yoo yële ndax yu bari nañu waxoon nañ la nag lettre yi nekkul na ci benn jamono rek la ko alayhi salaatu wassalaam yónni am na yoo xamante ne nii mu ko yónni fi nga xam ne bam newee Tabuk am yoo xam ne ci yeneeni jamono la ko yónni waaye li gën a siiw te mu tàmbale woon ko mooy ginnaaw bi nga xam ne ci la dem Xudaybiya di sulxul Xudaybiya entre sulxul Xudaybiya ak li nga xam ne mooy fatxu Makka zaadaha Allahu tashrifan wa takrima inchaa allahu taala tey nag kon ñu gis beneen lettre boo xam ne moom alayhi salaatu wassalaam yónnee na ko jox ko kenn ki nga xam ne ci saxaaba yi ngir mu yóbbul ko yenn ci buuri jamono joojale tey nag ñu gis ki nga xamante ne moom la yónni ki nga xam ne mooy al ibn saawa al-abdi al-mundhir ibn saawa al-mundhir la tuddoon ibn saawa al-abdi nga ne waaye kii mooy kan moom moo kuy al-mundhir waay ibn saawa al-abdi ñu ne la moom moo ne woon njiitu Bahrain njiitu Bahrain xam nga Bahrain ba léegi il est connu ba léegi Bahrain il est connu muy Bahrain gu siiw gi Bahrain nan la français Bahrain Bahrain xaw ma nuñ koy wax noonu mais mooy al Bahrain moom moo ko jiite woon di al-Munzir ibn moom aleyhi salaatu wassalaam dafa yónnee ci moom lettre waaye ki nettali loolu imaam al-Waaqidi moo ko nettali bi sanadin da'if naka noonu boo demee ci Uyuunul Athar uyunul athar ku ko bind yàgg nañ ko fay tuddule uyunul athar fàttalikul ana moo bind uyunul athar ah imaam ibn sayyidin naas muy téereem boobu di uyuunul athari fi funuunil maghaazi wa siyar moom ibn sayyidin naas boo fa demee moom indi na tudd na lii waaye imaam az-Zayla'i tamit indi na ko ci nasbu raaya boo demee ci alkaamil libn al mu nga fa na ko noonu imaam ibn saad ci at-tabaqaat indi na ci benn partie waaye e, riwaaya bi sanad yi wérul muy nettali lettre bi nga xam ne kon moom la aleyhi salaatu wassalaam yónni ki nga xamante ni mooy al Munzir ibn Saawa lan la imaam al Waaqidi wax moom dafa nettali riwaaya bi jaar ba agsi ci Seydina Ikrima qaala mu ne wajadtu hada alkitaaba fi kutub ibn Abbaas ba'da mawtihi fa nasaxtuhu fa idaa fiihi mu ne moom imaam al-Waaqidi ci càllaleem ba ci Seydina Ikrima ne woon taalibe Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne damaa trouvé man Ikrima lettre bi yonent bi alayhi salaatu salaam bindoon al-Munzir ibn Saawa azimul Bahrayn mu ne maa ko trouvé ci téere yi bu doon tey dañ naan ci bibliothèque bu imaam Abdallah ibn Abbas mais bu ko jàppee loo xam ne bibliothèque bu mu yoroon di ranger non mooy ay waxandeem yi nga xam ne ci la doon def li nga xamante ne mooy ay téereem ak yi nga xam ne mooy yi mu doon yi mu euh, ne man maa ngi ko trouver ci yooyu ginnaaw bi mu génnee àddina moom sama sëriñ bi di Seydina Abdallah bini abbasir radiallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne nag bi ma ko trouvé fa nasaxtuhu ma koy ma daal di koy copier ma daal di koy copier ma daal di koy copier mooy man manuscrit bi voilà mu ngi nii man nag ma ñëw di ko enregistrer mooy di di di di toxal di bind li ci nekk di ko bind ak sama loxo di xool manuscrit bi li ci nekk di ko bind ci beneen këyit boo xam ne man maa ko yor nee ci loolu man Ikrima ci laa fekk téere boobu ci laa ko binde mu ne fa ida fiihi nekkoon nañu ci ci këyit googu noonu ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Alaa ibn al-Hadrami ila al-Mundhir ibn Saawa wa kataba ilayhi kitaaban yad'uuhu fiihi ila al-islaam mu ne maa ngi ci fekk que ne yonent bi alayhi salaatu wa de dafa yabal saxaaba bu naan al-Alaa ibn al-Hadrami al-Alaa ibn al-Hadrami mi ah trouvé ma am na yeneen al-Alaa al-Ansaari yi yoo xam ne ñoom xam nañu ko. defal nañ moom am boo demee ci téere yi def tarjama dañ koy tudd waaye al Alaa ibn al Hadrami neew ma amul ci benn mais man gisuma ko al Alaa ibn al Hadrami mu ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam yebal ila al Munzir ibn ci al Munzir du doomi Saawa mu ne mu bind ko benn lettre yad'uhu fiihi ila islaam mu bind ko lettre boo xam ne da ko ciy woo ci lislaam mu ne fa kataba al mundiru ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy waxul waxul biir lettre u alayhi bi lan moo ci nekk waaye mooy da xam ne bon mooy li newoon ci yële rek mooy du mooy ci loolu lay tourner mooy lan min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abdullahi wa rasuli ila Mundir ibn Sawa yu mel noonu comme nañ gisoon yëlem da gis ne lettres yi dañoo bari yu niroo dañoo bari yu niroo bu Kisra bi nag amul woon aaya bi qul ya ahlal kitaabi ta'aalaw ila kalimatin boobu noonu mooy amul woon nag ci bi li nga xamante ne mooy euh, euh, ci lettre bi mu yónnoon Kisra waaye amoon na ci al-Muqawqis ak ñi nga xamante ne ñooy ka nga xamante ne mooy Hiraql amoon na aaya ah mooy kon ci lu mel noonu rek lay lay tourner di ko woo ci ci léegi mu ne fa moom nag mu muy tontu yonent bi aleyhi salaatu salaam moom al-Munzir ibn Saawa amirul Bahrayn newoon jiitu Bahrayn mu ne amma ba'd muy di tontu yonent bi aleyhi salaatu ginnaaw bi mu waxee li mu après mu ne amma ba'd pour dugg ci li nga xam ne mooy vif du sujet mu ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fa inni qara'tu kitaabaka ala ahli al-Bahrayn fa minhum man ahabba al islaama wa ajaba wa daxala fii wa minhum man karihahu wa bi ardi majuusun wa yahuud fa ahdis ilayya fi daalika amrak loolu la bind alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa rasuulallah mooy ne kii première ni mu tontoo mooy moom ngay gis ne dugg na leerul islaam dugg na ci xolom ndax moom lañ gisagul mu tontu na yaa rasuulallah waaw yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa inni man al Munzir ibn Saawa qara'tu kitaabak ala ahli al mu ne sa téere bi ba ma ko jotee sa sa li nga xam ne mooy sa lettre bi ba ma ko jotee dama ko jàng ci sama administré yi ci waa Bahrain ñoom ñii nag dañu ne woon ay ñoo xam ne Kisra xam nga Bahrain fa jege pays Iran ak yooyu foofu nga xam ne Kisra waleen moom ak Irak ñoom ñii dañ doon nekk ci tutelle ki nga xam ne mooy mooy euh, euh, euh, Kisra comme ni ñu ko waxe woon comme ni nga xam ne noonu lañu ko waxe woon léegi mu ne ko man bi ma ko jotee jàngal naa ko sama administré yi ñi nga xam ne maa leen jiite ñuy waa Bahreïn am na nag ci ñoom ñoo xam ne bañ déggee li nga wax ci biir lettre bi automatiquement dañoo bëgg lislaam ñu sopp ko daal di koy bëgg ñu yéem mu yéem leen ñu bëgg ko te ci saase wa daxala fiihi mu dugg ci l'islam waaye wa minhum man kariha hada waaye am na ci ñoo xam ne ñoom dañoo lànk dañ koo bañ lànk ne lii duñ ci dugg mu ne ko nag bi ardi yëgal na yow alayhi salaatu wassalaam ne sama suuf sii muy fii nga xam ne maa fi jiite di Bahrain de daf am majuusun ay zoroastrien ñoo xam ne ñoo Kisra ñoo bokk ñuy jaamu mooy safara si waaw wa yahuudu dafi am tamit ñoo xam ne ay yahuud lañ ay juif lañ mu ne ko fa ahdis ilayya fi daalika amrak damaa bëgg nag nga xoolal ma dogalal ma mbir ci digal ma dara ci mbir mooy ci situation bi ni mu demee yow laay xaar nga wax ma ci lu may def mooy daal situation bi nii la jot naa sa lettre jàng naa ko ci nit ñi am na ñoo xam ne moom nangu nañ ba dugg ci lislaam am na ñoo xam ne dañ koo bañ waaye fii nii dafa am yeneen religion yoo xam ne dañ fee ñoo xam ne boroomi yeneen religion lañ muy ñi nga xam ne ñooy zoroastriens yi ñi jaamu safara yi di majusi ak ñi nga xam ne ñooy ay yahuda di juif yi di yaawuuri kon nag delloo naa mbir mi sa loxo yow aleyhi salaatu loo ma ci wax ma def lool mu ne fa kataba ilayhi rasulullah yeneen bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy bind di ko tontu ne bismillahi irrahmani irrahim min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ila al mundir ibn saawa salaamun aleyk fa inni axmadu ilayka allah alladi laa ilaha illa hu wa ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inni udhakkiruka allah azza wa jalla fa innahu man yansax fa innamaa yansaxu li nafsihi wa innahu man yuti' rusulii wa yattabi' amrahum wa yattabi' amrahum faqad ataa'anii wa man nasaxa lahum faqad nasaxa lii wa inna rusulii qad athnaw alayka xayran wa innii qad shafa'tuka fii qawmika fatruk lilmuslimiina maa aslamuu alayhi wa afawta an ahli dunuubi faqbal minhum wa innaka mahmaa tuslih falan nu falan na'zilka an amali wa man aqaama ala yahudiya aw majusiya fa alayhi aljizya yonent mi alayhi salaatu salaam riwaaya bi min riwaayati alwaaqidi ad-da'if ad-da'ifa mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam daal di koy tontu ne ko bis bind tàmbalee bismillaahir rahmaanir rahiim ci turu buur yàlla mi fees dell ak yërmande lay tàmbalee mi nga xam ne yërmandeem dafa yaatu min muhammadin mu ne lii mu ngi bàyyeekoo ci seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa di ndawal yàlla di ndawal yàlla mu ne mim kon ilal Munzir ibn Sawa destiné lettre bi ci al Munzir ibn Sawa mu ne ko salaamu aleyka mooy yal na jàmm nekk ci yow gis nga gis nga kii mooy yonent bi aleyhi salaatu ci biir eh, ni muy waxee moom ngay xam ne kii mooy xam ne ne kii gëm na ndax lan li mu bind ne yaa rasuulallah mooy gaay doonuñ ko nangu koo gis mu nangu lool rek mooy ne dafa nekk jullit yonent mi aleyhi salaatu salaam xam na ne kii tuub na moo tax salaamun aleyka alors que ña ca des salaamun ala wala wassalaamu ala man ittaba al na jàmm nekk ala man ittaba képp koo xamante ne topp nga njub gi nga xam ne di ñoom ko adressé direct alors que yal na jàmm nekk sa kaw mu ne ko maa ngi sant yàlla di ko jottali ngay yëg sama cant yàlla man aleyhi salaatu wassalaam mi nga xam ne buur bi nga xam ne laa ilaha illaa amul benn buur bu ñu war a jaamu boo xam ne moom lañu war a jaamu ci dëgg ñàkk koo jaamu dig neen dig tooñ illallah ku dul wala illaa huwa ku dul moom te maa ngi seede na amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul moom te seydinaa muhammad de jaamam la sallallahu alayhi wasallam ndawam la mu ne ginnaaw lii man maa ngi lay fàttali yàlla maa ngi lay fàttali sa boroom mi nga xam ne màgg na tedd na képp koo xam ne laaye nga biir laayewu ko lu dul sa bopp mooy ku laaye biir nit te diinu nasiha ba ko yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu ne ko li man mu ne lillaahi wa rasuuli walil mu'minin mooy diine ji laayante biir la booy laayante biir nag foo koy teg ngir buur yàlla wa ak ki nga xam ne mooy ndawam bi aleyhi salaatu wassalaam ak kan ak mooy ci alxuraan sunna ak li nga xam ne mooy wax ju baax ak dimbali li nga xam ne mooy alqawlul xasan mu ne ko nag képp ku laaye biir xamal ne sa bopp nga laaye biir de sa bopp nga koy def mu ne ko te képp koo xam ne dafa topp sama ndaw yi mooy man ku ma yónni man alayhi salaatu nga topp ko topp ne man nga topp moo tax loolu la man ataa rusuli faqad ataani wa man asaani wa man asaahu faqad loolu moom wér na da doon wax ne képp koo xam ne même bu dee na xadiis bi wérul mooy affaire boobu noonu wér na ku topp ñi ma lay ñi ndaw li ma yi ma leen di yónnee xamal ne man sallallahu alayhi wasallam ngeen topp bu dee na nag dangeen leen a mooy man ngeen mooy mais leeral nañu ne topp goog ci lam lay ne comme ko yaatale fan yële comme ni mu wax innamal innama euh, euh, euh, kii bil ma'ruf at-ta'a fil ma'ruf mooy toppaate day nekk ci loo xam ne njekk lay doon nekkul ne waa ji dalay wax yoo xam ne yu xaraam la wala lu sharia bañ la nga naan ah ndax moom lañ ma toppaloo déedéet ah non non non moo tax gis nañ ñam waxoon ne gis nga bu ñu duggoon ca safara sa ña àndoon seen njiit mi ko <laughs> ci riwaay bi ne Seydina Abdullah ibn Hudhafa la as-Sahmi comme niñ ko gisoon euh, hadith na kan Sa'd sinaan ibn malik ibn sinaan di abu saidin alxudri radiyallahu taala anhu wa arda walmukthiruuna fi riwaayati al-athar abu hurayrata yalihi ibnu umar anasum walbahru kalxudriyi wa jaabirun wa zawjati nnabi alayhi salaatu wassalaam muy abu sa'id al-xudri xadiisam bi gis ne moo doon nettali lool ne seydina abdallah ibnu xudaafa as-sahmi ñu am leen gaa yi dugg leen ci taal bi gaa yi am ñu waajal bay dugg mu ne ah am na beneen nag bu seydina ali bi ñu ko ñooñ moom kooku loolu day won ne kon bokkuñ ndax kële moom moom gaa yi dañu ba ñeen ñi dem bay dugg après ñu ne non ñun dañoo daw safara lañ jóge moo tax moo moo ñu tax dugg ci lislaam naka la ñuy ñëw kon ci lislaam ñu ñuy dugguloo kon ci li hein ñu ñuy duggloo kon ci safara te moom lañ doon daw yeneen mi aleyi saatu salaam ne bu ñu ci duggoon maa ngi koy wàcc ki nga xam ne bakkanu seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ci loxo bu ñu ci duggoon dootuñ ko génn dootuñ jigéen génn mooy inama ta'akon fi ma'ruf bu la kenn ak loo ko gëm-gëm-gëm nekkul ne nag def na erreur tey yow nga bàyyi ko totalement non mooy nit la nit la il est susceptible juum te loolu day gën a wan ak màggam sax que ne kii lii day gën a ne nit la mais nit la nag ku melul ni nit mooy ñu simple ñi kon loolu la kon mu ne képp koo xam ne dama dama dama dafa topp sama ndaw yi topp seeni mbir faqad yi dëgg-dëgg man nga topp waman nasaxa lahum faqad nasaxa li képp ku leen conseil yé nag laaye leen biir man nga ko def de man nga ko defal mu ne ko te yow wa inna rusuli qad asnaw alayka xayra te samay ndaw yi ma yónni ci yow wax nañ ma ci yow lu rafet waaw waaw wax nañ ma ci yow lu rafet ah mu ne ko nag sa ñi nga xam ne mooy kontaan ñi ngi may laaj mooy sa mbo ñi nga xam ne ñee ngi ñii dañoo gëm ñii gëmuñu mu ne ko ñi nga xam ne ñoo gëm bàyyi leen ci kaw li ñu gëm ñi boroom bàkkaar yi ci ñoom nga jéggal leen te nangul leen waaw ndax jiit boo nekkee jiit loolu dangaa war a nekk eh, eh, al liin dalaa war a mooy koo xam ne dangay woyof al janahayn waaw fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghaliza al qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wasfah wala wa shawirhum fil amr li alxuraan doon wax naan ko fa bima rahmatin min allah linte la mu ne yonent mi salaam gis nga euh, boo gisee nit ñi fa bima rahmatin gis nga yërmande ju rëy gi nekk ci yow fa bima rahmatin min allah boo xam ne nag fa buur ci buur yàlla la ci buur yàlla la tukkee bum la defal nga xam ne lim la ci defal defalu ko kenn loolu moo tax linta ba nga mën a nooy ci seen kanam ñoom sa saxaaba yi radiyallahu anhu ay keroog Uhud loolu imagineel fii nii comme fi doonoon nga joxe say instruction yu leer ne gaa yi def leen lii bu kenn wàcc bu ngeen ñu gisoon bu ngeen ñu gisee ñu gañe bu leen wàcc junni di ñu dimbali waaye bu ngeen gisee ñu ñuy daggaate picc yi ñëw sax di ñu cof di daw bu leen ñu dimbali nga wax loolu ñi nga xam ne yaa leen jiite soldats yi nga indi ci ci ci champ guerre bi yow chef militaire bi wax leen li nga leen di wax lu leer ñu bàyyi ba affaire yi tàmbali ñu gis ne bon lii daal ñun daal daanaka gañe nañ ñu wàcc ba defet bu rëy jóge ci ñu rey ñu bari comme ci doonoon ci ñun looy def mais ñooñu bu doon jamono yi nga xam ne fusée waate daa am dañ lay teg fusée leen ndax dañ laan ñoom ñooy les ñoom ñooy les responsables yi tax ñi faatu ñépp faatu tey waaw waaye malgré loolu lépp ba tamit en plus yow ci sa bopp moom alayhi salaatu salaam ñu nar ko rey ba dam mu bëñam ba xalaqatul mi'far dugg fi nga xam ne mooy ci kaw lex yi sampu ci bam naan kayfa yuflihu qawmun ana naka la la la ay ñoñ yoo xam ne ñoo def lii admaw rasulahum aw nabiyahum am kama qaal ñoo xam ne ñoo de dóor seen yonent ba dereetal ko ñooñu naka lañuy naka lañuy texe waaw ñu rey ci saxaabaam yi ñu bari rey seydina Hamza ibn Abdul Muttalib asadullahi wa asadu rasulihi sallallahu alayhi waaye malgré lépp réprimandewul kenn après bi xare bi jeexee ñu gis soixante-dix morts waaw soixante-dix jullit yu ñu faat kero comme nim nee ci saxiix yi waaw neewul kenn yow la yéen ñii la amu ngeen dara lu ngeen di wax li ñu dal yépp yéen la à partir de tey bu ma kenn ñëwati di waxul lool de waaye dafa leen dalal ñoom ñépp yëgal leen ne al yaamu duwal bés yi nii la rek buur yàlla moo moom bés yi di leen jàllar bi nu mu ko neexe buur yàlla mooy jàllar bi bés yi nu mu ko neexe wa tilkal ayyaamu nudaawiluha bayna naas comme li mu wax bés yi ngoogu rek comme li Abu Sufyaan doon wax dëgg la waxam ngi dëgg la même bu dee jamono jom koy wax huwa fii kufri kaana fii kufri ci kéeféram gi la newoon al ay bi mu naan al ayyaamu duwal al harbu yow yawmun lana wa yawmun alayna waaw mbir yi lool la mooy mbir yi day jàllarbe ko bés mooy cent ak xawma lan lañ koy wax jour cent ak ma nan man saa saay français dafa des waaw mooy boo xam ne daal mbir yi day neex lool moo tax wolof yi sax naan la du du du bés bu ne la la bàyyi di rey xaw ma lan waaw waaye mu dal ci seen kanam dalal leen ñoom ñépp ba bi leen Abu Sufyaan di tëkku ñu yëg ne mu ngi dellu si mu ne leen nañ leen demaat waxul kenn yow bul ñëw ndax yow mii moom doo valeur sûre doo valeur sûre doo valeur sûre waxu ko de waxu ko dal ci seen kaw nooy dal ànd ak dal sakina ak nooy yërëm leen moo tax suñu boroom ne ko fa bima rahmatin min allah bu lahu yërmande gi suñu boroom def ci sa xol bim la saxal defal la ko moo tax linta nga mën a nooy lahum ñeel leen ñoom sa saxaaba yi radiyallahu anhu walaw kunta waaye boo nekkoon koo xam ne ku gaaw a mer nga naqaree jëflanteel xaliidal xalbi nga xam ne koo xam ne xol bi daa gaaw a tàng genn ñeewante newu ci gaaw a tàng gaaw a mer lam faddu min xawlika konoonte kon di doon ñu ñu taqale ko woon sa wet dootuñ nekk sa wet waaw Allahu akbar moo tax mu ne leen mu ne leen fa'fu anhum fa'fu anhum mu ne ko nag kon na leen jéggal waaw wastaghfir lahum te nga leen di sàkkul njéggal sa boroom wa shawirhum fil amr nga leen di nga leen di consulter ci mbiri fa ida azamta fatawakkal ala allah wa shawirhum fil amr day leen consulter ci mbiri waaye fa ida azamta boo doguwee nag ne mbir mii laay def ginnaaw bi ñu leen consulter fatawakkal ala allah wàkkirul ci sa boroom inna allaha ndax moom sa boroom kat yuhibbu ku bëgg la al mutawakkiliin ñi nga xam ne ñooy wàkkeerlu ci moom moo tax kon lool la moo tax mu ne ko ah, dee leen jéggal ñi gëm dugg ci lislaam bàyyi leen ci lislaam ki ñu ne te nga jéggal leen an ahli dhunub ñoom ñi nga xamante ne ñi nga xam ne ñoo ciy def ay bàkkaar jéggal leen te nga nangul leen seenu seeni ngànt faqbal minhu mu ne ko ndax foo defe lu baax rek na la leer ne fag ci lool nga ne falan na'zilka an amalik duñu la de destituer mu mooy boo nekkee ci gëm ma nekk ci lii ma la wax dama lay saxal foofu yaay nekk di des di nekk amirul Bahrain jiitu Bahrain waaw mu ne ko kanta wa man aqaama yahudiyatin aw majusiya fa alayhi al jizya koo xam ne moom dafa des nekk ci yahudiya mooy ci diine juif aw majusiya wala ci zoroastrien gi ci la ne moom mu ne kooku bàyyi ko ci lim ne waaye à condition mu joxe ya muy impôt bi nga xam ne pour ñu mën a assurer seen kaaraange ñoom ndax tamit affaire yi lool la de mooy moom bu ñu joxee ya état état jullit bi moo leen war a yoral seen te seen kaaraange seeni bien amul gars yi di ko di ci def lu leen neex ngeen toog naan non ay chrétien lañ ay juif lañ am ah non déggool yonente mi aleyi salatu salaam wax man qatala muahadan koy xadis bi ne sax imaamul Buxaari yi ko fi rey ab koo xam ne du julli sax dañoo am ak moom xam nga waxoon nañ ko façon yéeféri muhaarib ki nga xam ne moom day xareet julli ki nga xam ne muahad la moom dañ koo dañ koo jox euh, dañoo am ak moom accord boo xam ne dañ koo may ngir mu man fee am mooy koo xam ne état bi état bi moom moo ko jox loo xam ne comme bu doon tey dañ naan passeport ngir mu ñëw ci dëkk bi kooku mu ahad la même bu dee huwa ak faru kaafir yi ne yow mënoo ko rey yow jullit bi mu am mustaman nga xam ne kenn ci jullit ñi mën na ne kii maa maa maa maa maa ko yiir mu am ki nga xam ne zimmi koo xam ne moom moom ci dëkk bi la dëkk moom moom lu étranger xam nga ñee ñu lay wax yépp mooy ne ñooñu am nañu benn côté boo xam ne ay étranger lañ ndax mustaman comme ni Seydina Sayyidatu Ummu Hani defoon ne moom moo yiir kii Seydina Ali ibn Abi Taalib nar koo rey keroog fatxu Makka radiyallahu anhu ma mu dem wax ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne man ajarti yaa umma haani na ko yiir nañu ki nga yiir yow ummu haani radiyallahu taala anha lool kenn ci population bi mën na koo def ci mbooloom jullit ñi waaw zimmi nag ak zimmi mooy ki nga xam ne moom ci état de ci ci jullit yi lay ne waaye mooy day nekk moom lañ naan ahlu zimma moom lañuy wax waa ahlu zimma nga xam ne ci biir dëkk bi lañuy ñuy dëkk mais du ñuy julli comme ñii nii mu ne ñooñu nag nañu joxe li nga xam ne mooy nañu joxe li nga xam ne mooy jizya léegi kon loolu la bind ki nga xam ne mooy al Munzir di amiirul bahrayni radiyallahu taala anhu wa ardaa kon ginnaaw te boobu kon mu yónni al-Munzir ibn Saawa moom alayhi salaatu wassalaam mu yónni beneen lettre boo xam ne mu ko yónnee ci ñeneen muy lettre bi nga xam ne moom la yónnee ci maliku Amman umm, muy maliku Umman ak kan maliku Umman la yónnee lettre waaye waa Umman muy tey fi naan sultanatu Umman moom it sorewul Bahrain mooy ci péninsule arabi bi ci côté Yaman ci sud bi noonu fële beneen côté bi est moom foofu la nekk moom boroom sultanatu am Umman voilà ndax dafa am Amman am Umman Amman mooy capitale Jordanie Umman nag mooy dëkk bi sultanat sultanatu Umman ñoom nag dañu amoon ñaari njiit ñaari njiit lañ amoon kenn ki kenn ki ci ñoom mu ngi tuddoon Jayfar ala wazni Jaafar mooy Jayfar comme li ciy wax euh, boroom sharh al mawaahibul ladu sharh mawaahibul laduniya euh, euh, kii euh, imaam az-Zurqaani bi muy shara mawaahib bu imaam al-Qastallaani rahmatullah alayhima mu ne Jayfar ala wazni Jaafar comme ni ñuy waxe Jaafar Jaafar fi boo comme loolu la Jayfar mooy ñaari mooy buur bi tête bi bicéphale la woon dafa ay frères yoo xam ne ñoo ko jiite woon ñoo jiite woon Umman kenn ki Jayfar la tuddoon kenn ki Abd kenn ki Abd ñoom ñaar ñépp di doomu ku ñuy wax Julanda waaw ñoom ñaar ñépp di doomu ku ñuy wax Julanda Julanda muy Jayfar wa Abd ibn Julanda yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nga ne mee ñii fuñ ne woon ma la wax naa la ko sant so Umman lañ jiite woon kan la fa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni woon ci lettre bi kan la ko joxoon mu ngi ko joxoon Seydina Amr ibn al-As lii bokk na ci liy wane ne kon lettre yi gis nga jamono yi ñu ko yónnee mooy bii nii mooy jamono jiñ la wax entre sulhul Hudaybiya ak fathu Makka ndax Seydina Amr ibn al-Aas radiyallahu taala anhu comme niñ la ko waxe woon mu ngi tuub mook Seydina Xaalid ibn al-Walid ak Seydina Usmaan ibn Talha ibn Abi Talha radiyallahu taala anhum ñu ngi tuub kañ entre Xaybar ci huitième année bi début huitième année bi lañu tuub ak li nga xam ne mooy fatxu Makka léegi kon moom la ko yónni woon di Seydina Amr moom la ko joxoon ngir mu yóbbu lettre bi ci Jayfar ak amiraay amiray ah léegi nga ne ma mais lii moom nga ne ma lii moom nu demee foo ko euh, affaire bi moom euh, lu wér la wala wéru mooy ana ana ana taxriiju affaire bi nga naa wax ma ne la ci de imaam al-Waaqidi wa ko solo waaw imaam al yi moo ko indi waaye comme yële rek la waaye nekkul yoo xamante ne yu wér lañ lettre boobu lettre boobu dañ ciy xam ne kon ci huitième année bi la ndax ima euh, ndax sëy naa ñoom kon ñu ngi tuub ci Muharram ci huitième année bi voilà léegi lan la lettre bi doon wax xaw na gudd nag moo tax may hésité nii est-ce que waa ndax dafa xaw a gudd mu ne lettre bi yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dane bismillahi rahmaani min muhammadin ibni abdillah sallallahu alayhi wa sallam ila jayfara wa abd ibn yiljulanda salaamun ala man ittaba'a alhuda amma ba'd fa inni ad'ukuma bi di'ayati alislaam aslima taslama fa inni rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila nnaasi kaaffa li undira man kaana xayya wa yaxiqa alqawlu ala alkaafiriin fa innakumaa in aqrartumaa bilislaami wallaytukumaa wa in abaytumaa an tuqirraa bilislaami fa inna mulkakumaa fa inna mulkakumaa zaa'ilun cankumaa wa xayli taxullu bi saaxit bi saaxit bi saaxatikuma wa tadharu nawbati mu ne lettre bi yonent bi alei saatu salaam Seydina Ubay ibn Ka'b moo ko bindal après mu daal di koy tamponné walla loolu dama ko fàtte mooy yonent bi alei saatu salaam Euh, riwaaya yi dañ ne bi mu xam ne ci la commencé bëgg a bind bind ay kii ay lettres yi ci buur yi dañ ne ko nag buur yi nag suuf que ñoom duñu lire lettre boo xam ne amul tampon de amul cachet amul cachet de léegi mu daldi ut benn jaaro boo xam ne da cee def muhammadun shatr rasul shatr allah shatr mooy ñetti kii la muhammadun rasulullah walla sallallahu alayhi wa sallam loolu la bind ci kaw ci kii moom la doon tamponné loolu la doon tamponné ñu ko ñoom boo bindul boo deful cachet boo deful cachet ñoom duñu ko duñu ko duñu ko liir léegi nag mu lool doom ci kase li nga xam ne tamponné li nga xam ne mooy lettre bi kon mu bind ñii ne leen mu bind leen ne leen bismillahi mooy bismillah ci turu ku ñuy wax allah di borom bi subhaanahu wa taala mi nga xamante ne nii arrahmaani mi fees dell ak yërmande arraxiimi te yërmandeem yaatu moom lay tàmbale min muhammadin lettre bi mu ngi bàyyeekoo ci seydinaa muhammad aleyhi salaatu wassalaam ilaa jayfara wa abdin ibnayil ibnayil junanda di ko bind ki nga xam ne mooy jayfar ak Abd di doomi ñoom ñaar Julanda salaamun ala man ittaba'a al yal na jàmm nekk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo topp li nga xam ne mooy njub gi yal na jàmm nekk ci képp koo xam ne dafa topp njub gi amma ba'd ginnaaw lii fa inni ad'ukuma bi di'ayati al-islaam man maa ngi leen di woo man aleyhi salaatu wassalaam ci woote lislaam mooy ngeen wéetal buur yàlla te gëm ne man maay ki nga xam ne maay ndawam laa mu ne leen aslima taslama kon nag maa ngi leen di woo ci yéen ñaar ngeen tuub bu ngeen ko defee di ngeen mucc fa inni rasulullahi ila nnaasi kaafa ndax mankat ndawul yàlla laa ci nit ñépp li undira man kaana xayyan wa yaxiqa alqawlu ala alkaafiriin ngir ma daldi xupp képp koo xamante ne nii mooy kuy dund la waaw waya lii yàggoon nañ ci ci début bi waya xiqal qawlu ala kaafiriin mu dëggu mbugal mi ma wax ñi nga xam ne ñooy way ñi gëmul mbugal mi ma leen dig que moo leen di dal di dëggu ci seen kaw comme ni mu ci suuratu yaasiin li tundira man kaana xayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkaafiriin fa innakumaa in aqrartumaa bil islaami wallaytukumaa mu ne leen bu ngeen saxalee lislaam gëm ko saxal ko dinaa leen def ngeen jiite foofu ngeen continuer jiite fi nga xam ne mooy Ummaan dinaa def ngeen continuer di ko jiite waaw euh, wa in abaytuma an tuqirra bil islam bu ngeen bañee nag bu ngeen bañee bu ngeen bañee nag saxal li nga xam ne mooy lislaam yëg leen ne fa inna mulkakuma za'ilun ankuma yëg leen ne seen nguur day deñ toxu ci yéen dootu ngeen yorati dara ndax lu tax wa xayli taxullu bi saaxatikuma ndax sama fas yi mooy lislaam lool la balaa xare kenn lay woo ba pare waaw bu ngeen bañee nag te nangu ngeen condition yi ko li wax sànq kële ne ko bu dee gëmuñu nañ des ci li ñu des seen majuus yéeg mais à condition ñu joxe jizya nekk ci tutalu jullit ñi mu ne ko ndax bu ngeen saxalul lislaam yëg leen ne seen euh, nguur gi day deñ day toxu jóge ci seen loxo ndax sama fas yi mu ngi ñëw bi saaxati kuma ci seen ëtt bi mooy ci seen seen seen fi ngeen gouverner ay indi sama fas yi dina ñëw ba foofu nangu dëkk boobu te sama paar mooy ñëw daldi féete kaw wa tadharu nubuwati nubuwati ala mulkukuma sànq moo xoon nawbati non nubuwati te sam mooy la prophétie dina ñëw daal di féete kaw li nga xam ne mooy seen ñaari nguur yi ngeen yor yéen seen nguur gi léegi lool kon mu jox ko Seydina Amr ibn al-As radiyallahu anhu Seydina Amr ibn al-As daal dem di ko yóbbul ñi nga xam ne mooy ñii waaye da gis ne euh, Seydina Amr ibn al-As ci biir lettre bi bu doon ne lu wér la bu doon ne lu wér la dangay gis ne alxamukallah da gis ne jamono ji mu yónni mbir mi mooy bi koy nent ma ne saab-saab di yónni nii fin moom ndax Seydina Amr ibn al-As dafa yàgg ba daanaka am na riwaay ne moom se yonent bi aleyhi salaatu salaam lii day wan ne bi amaana ca salaam ci la ko yónni woon lettre bi Seydina Amr ibn al-As nee na fa xarajtu hatta intahaytu ila Umman nee na ma génn ba ni may agsee Ummaan mu ne bi ma agsee nag ma jiitu ma daldi dem directement ci Abd xam nga ñaar lañ Jayfar ak Abd ñoom ñaar ñépp seen baay di Julanda nee na ma dem ci Abd mu ne lan moo tax mu ne wa kaana ahlama rajulayn wa kaana ahlama rajulayn wa ashalahuma xuluqa ndax moom entre Jayfar ak Abd moo gënoon a moo gënoon a teey te moo gënoon a neex deret te ay jikkoom a gënoon a rafet mooy moo gënoon a jëflanteel ko keneen ci di Jayfar ma njëkke ji moom mooy da muus voilà doo ne man daal saa yi naa commencé ki gën a kii non comme que pour convaincre la seetal ñi nga xam ne ñoom négocier ak ñoom moo gën a yomb ko ci ñi nga xam ne ay dur à négocier lañ nee na kon ma dem ci abd fa qultu ma ne inni rasulullah rasulu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ilayk nee na bi ma ñëwee ci moom <clears throat> ma ne ko man Amr ibn al man nag ndaw ndaw yàlla li laa sallallahu alayhi wasallam yonent mi alayhi salaam moom moo ma yónni ci yow ak ci sa frère bi sa grand frère bi muy Jayfar wax Jayfar moo magoon fa qaala nee na mu ne ma nag axil muqaddamu alayya bi sinni wa ana u siluka ilayhi xatta yaqraa kitaabak nee na nag abd ne ma a ah, ci man nga bëgg a tàmbalee waaye yëgal ne sama mag boobu di ja di jayfar moom mooma mag de mooma jiitu ci at te nguur gi it moom mooma ci gën a yoy ndax mooma mag même bu dee ne pouvoir bicéphale la ñoo ñaari tet la moo nekk ci ci ci boppu nguur gi waaye man dinaa la jokkale ba ci moom dinaa def ba nga man mën a jote ci moom ba ni muy jànge li nga xam ne mooy lettre bi nga xam ne moom nga yor waaye bul njëkke ci man après nee na mu ne ma wama tad'u ilayhi mu ne ma waaye yow looy woote sax jëme yow fa qultu nee na ma ne ko ad'uka ila allahi waxdahu la sharika la wa taxlaa maa abada min maa ñoom nag amru dañ koo xamoon daaw waxoon naa la amru ibn nekk koo xam ne ku bari woon ay relation la ku bari woon relation la gis nañ ni ko an yi xame woon ñii noonu lañ ko xame woon mooy c'était un fin diplomate moom Seydina Amr ibn al-Aas mu ne ko waaye ci lan ngay woo mu ne ko dama lay woo jëme ilallahi ci buur yàlla wahdahu moom dong képp la sharika la amul associé amul luñ koy bokkaale wa tax taxla waaye dama lay woo it nga summeeku maa ubida min lépp loo xam ne dañuy jaa dañ koy jaamu ba fi yàlla wëlli fi yàlla loolu lépp dama lay woo nga summeeku ci ba set wecc wa tashhadu ta nga seede ne anna muhammadan kana seydinaa muhammad mi ma yónni fii abduhu jaamam la sallallahu alayhi wa wa rasuulahu te ndawu boroom bi la subhaanahu wa nee na mu ne ma qaala

am ibn al-As wax na dëgg mooy waxoon nañ la ne Quraysh amul buur mais paa yëpp ay kilifa lañ waaw moo tax ngay dégg comme nañ ko fi waxoon bu yàgg ñu naan Abu Jahl sayyidu Quraysh Abu Sufyan sayyidu Quraysh ah, am ah, rab kii eh, Abul Bakhtari wala ñu mel noonu ku ñu nekk ah, al-Walid ibn al-Mughira sayyidu Quraysh ndax loolu la woon mais ñooñu ay kilifa lañu mu ne ko kon yow Amr yow ibnu sayyid qawmik yow sa doomu yow sa baay yow doomi sangu sa ñoñ léegi waa fa kayfa sona abu waa sa baay moom lan la def fa inna fii fihi qudwa ñun daal def nañ ko royukaay wax ñu sa baay lan la doxale di ci diine jii ngay woote lan moo ci position am sa baay yow lu mu def rek ñun ñu def ko ndax moom suñu royukaay la qultu nee na ko maata walam yu'min bu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wadidtu annahu kaana aslam wa sadaqa bi wa qad kuntu ana ala mithli ra'yi hatta hadaani allah lil islaam nee na ma ne ko nag ma ne ko abd ah sama baay de maata faatu na de waaye bi muy faatu lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ba muy faatu nag ah demul woon nag Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaye nag akab man de mébatoon naa lool mébatoon naa lool man am laata muy génn àddina mu tuuboon de daldi woon dëggal dëggal ko waaye lool lool buur yàlla deful loolu man mii di wax ak yéen man moo ma yemoon ñoo bokkoon xalaat ci loolu ban moom buur yàlla def mu faatu man nag buur yàlla def ah gindi ma ci lislaam loolu la Seydina Amr ibn al-As tontu ki nga xam ne mooy Abd léegi nag discussion bi continue na wax naa la dafa gudd mais li ci des xam naa dañ koy àggale ci jotaay bii di ñëw insha allah muy kon lettre bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni ilaa Jayfara wa Abd ibn ibnay al-Julanda malika Umman jox ko Seydina Amr ibn al-Aas mu ngi dem gise kenn ki la njëkk a gis muy Abd ñu ngi discuter comme niñ ko gisee nii laata muy gis keneen ci te moo ci magoon di jay far ak lan la fa jële loolu incha allah la ñuy ci jataay bi di